ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa amma alladhiina su'iduu fa fil jannati xaalidiina fiihaa maa daamati samaawaatu wal ardu illaa maa shaa'a rabbuka qataa'an ghayra majzuuz suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya téeméer bi ak juróom-ñett mu ne wa amma alladina su'idu ndaal ñi nga xamante nii ñoo ñi nga xam ne ñoo texe fa fil jannati ñoom de ca biir aljana ca aljana lañuy ne xaalidiina fiiha daldi fay sax maadaamati samaawaatu wal ard fekk asamaan yeeg suuf yee ngi am mooy ilal abad rek ba faw illaa maa shaa rabbuk mooy ba mu soob sa boroom lool mooy du istisnaa de mooy du ne da leen fay bàyyi ndem mu soob seen boroom léegi bu ko neexee mu dindi leen wala boo ne istisnaa la mooy ne mooy ne ba mu soob seen boroom mooy ta nag li soob seen boroom mooy fa la ñuy sax wan nag an lii nag ak may la lii nag mooy ajjana ah du liggéeyu jaam bi de comme la yeneen ci bi alayhi salaatu waxoon ci xadiis bi ne ci saxiix yi mu ne kenn amul kenn koo xamante ne nii ay jëfami kese ñoo koy dugal ajjana mu ne ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man illaa an yataxammadani allahu bi rahmatih lu dul borom bi sëmbërtal ma daal di may sóob boo sóob ma ci li nga xam ne mooy yërmandeem gu yaatu gi siinoo moom bu doy jëfi jaam bi kese ñu bàyyi ko noonu kese loolu moom moom moom kooku dugalul kenn ajjana moo tax aljana nekk ci yiw nekk ci mbaax di ko jëf doo mësa bopp di nga xama ne moo xamee dëgg-dëgg mooy la seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam waxoon ne allah ne borom bi de moom mooy ki nga xam ne moo leen bind wamaa taamalu borom bi mooy ki nga xam ne xalaqakum moo leen bind ak li ngeen jëf kon nag li ñuy jëf bu baaxee nañu xam ne lii daal du lala lu dul manifestation borom di tabaaraka wa taala de mooy feeñal ay mbir di ko jaarale ci sama jëmm ji nga xam ne kon bu la nit ñuy tagg wala di kontaan ci yow du sa jëmm ji sa karkaas gi la ñuy kontaan waaye li ci yàlla def la nga xam ne kon moo tax ku àgg foofu nag moom day kontaan bu ko nit ñuy tagg ku xamul la jàpp ne waa ji daa bëgg gis leen ma bëgg koo tagg ndeke déedéet moom day kontaan ndax xam na ne moom yàlla def jaarale ko ci moom ñee tagg mu kontaan ci loolu le muy jëfu borom boobale tabaaraka wa taala kon mu ne àjjana ji ataan ak may la kese boo xamante ne effort kenn taxul ghayra majdud ak lépp luñ fay jële ci ay xéewal may la yu leen boroom bi di defal yoo xam ne ghayra majdud du dog falaataku mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi bul nekk mukk fii miryatin ci déng-déngi mimma ya'budu haula ci li nga xamante ne nii mooy lii nga xamante ne nii moom la ñii di jaamu waa Quraysh ñii ñu bàyyi ma fi man borom bi tabaaraka wa taala waaye yow jullit bi li nga xam ne moom la li ëpp ci addina bi nekkee di dox ay idéologie naan waay wii ay xalaat yoo xam ne ñoo ko xalaatal seen bopp in hiya illa asma yoo xam ne nekkul lu dul ay tur yoo xamante ni ñoom ñoo leen ko tuddee li nga xamante ne ay système ñoom ak li nga xamante ne mooy seen bàyyi borom bi tabaaraka wa taala ak seen maam yi borom bi tabaaraka wa taala wàcce wu ci benn lay wu leer ne ay wa leen loolu mooy li ñu nekk ñoom bu ci nekk ci benn déng déngi xamal ne ñoom ci griir lañ ne ci caaxaan lu mu taaru taaru taaru bul dem ba naan oh waa man ak bariwaay bi ñu bari ñiy topp caaxaan bul dem ba jàpp ne ñoom ah baa eh, du ñoom dañoo nekk ci li nga xamante ne nii mooy liy dëgg mukk newuñ ci dëgg bul nekk ci déngi déngi xamal li la ci borom bi wax te tamit mooy saabu leen borom bi bëggee mbugal comme na mbugale woon liñ fi dudd dina ko def ne maayaa bu duuna te yëgal ne gis nga li ñuy jaamu di ko topp wëlli seen borom nekkul ludul illaa ludul kamaakeem ni nga xamante ne nii ñeex bu du moom la doon jaamu abaahum seen maam yaak seen bàyyi min xablu te jiitu woon leen fi moo tax tout le ñu ngi naan le les les les les racines ah nangam de notre dëkk voilà mooy cosaanu suñu dëkk bi mooy cosaanu lii la yépp nag nekk ci loo xamante ne ci mooy borom bi tabaaraka wa taala kese la ñu koy bàkkoo nag suñu borom nag ne gaa lool kese la mooy daal su seen bàyyi newoon ci grier ak i caaxaan moom kese la ñuy topp min qablu wa inna ca ñun borom bi tabaaraka wa taala la mu waffuhum waat nañ na dinañ leen matal ba mat sëkk nasiibahum seen seen seen paar li nga xam ne mooy seen wàll ci mbugal mi nga xam ne mooy xaar képp koo xamante ne nii mooy day weddi seen borom tabaaraka wa taala dina leen dinañ leen ko matal ghayra manquus ci loo xam ne duñ ci wàññi dara akay mat sëkk mu ne wala xat indiwaat na beneen yonent boo xam ne alayhi salaatu wa salaam tuddoon doon wax wala qad arsalna Muusa moo tax yenn yenn borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu naan kaadal li qur'aan an yakuna muusawiyya tuuti des alquran nekk lépp daal yi jëm ci nekkal yi nekk daal nekkal yi Seydina Muusa Allah mooy représenter li nga xam ne mooy xol Allahu akbar moom Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mu ne wala qad dëgg-dëgg aatay naa mooy ki nga xamante ne mooy ñun de joxoon nañu Muusa suñu yonent ba nga xam ne moom borom Muusaa de alayhi salaatu wassalaam alkitaaba la nga xam ne mooy téere bi di tawraa faxtuli fa fii gaay nag ba ma leen ko yónnee ñu ci nekk nag ñoo ñu wuute ci ñii gëm ko ñii ne moo lii dul dara waaye ah waaye waaye Muusaa yi lan lan moo nan lañu gëne ba ñu fiy indil loo xam ne naa yéey boroomam a ko yónni daal faxtuli fa fiihi gaa yi daal di wuute nag ca la nga xamante ni moom la ko boroom bi tabaaraka wa taala daal di wuu daal di daal di yónni ca téere ba ñiy gëm ko ñiy gëmuñu ko ñii moom gëm ko ne gëm nañ ko waaye li leen ci neex kese li ñuy jël li leen li dëppoowul ak seen bànneex ñu daal di koy fëlën fële walaw laa kalima suñu boroom nag ne gis nga bu dul woon ab kàddu boo xam ne sabaqat jiitu woon na rab bi ko tukkee sa borom la qudiya baynahum waat naa ne doon naa doon naa àtt diggante jaam ñi fii ci àddina léegi ma taxawal alaaxira waaye nag daa fekk kaddu goo xam ne nam nam goo xam ne dogal boo xam ne suñu borom loolu la dogaloon ne moom loolu daa am bés comme ni waxoon ne bésam du ñëwee ñoom jaruñu lii kii li moom dañ koo kii li ajalim maadud ngir ngir li xam ne wa maa nu'axxiruhu illaa li ajalin ma'duud bés boobu yéexewuñ ko dogal ne foofa lay nekk mooy bés bu mujj moo tax ñu naan ko yawmul aaxira bés bi mujj ci bés yi nga xam ne amul bés buy ñëwaat ci ginnaawam ñun defuñu ko lu dul ci dëxil boo xam ne dañ koo natt suñu borom ne bu dul woon kàddu googu dogal boobu konoonte kon waat naa ne la ya qudiya baynahum atte naa diggante jaam ñi de fii ci kaw suuf mu leer bala ñuy faatu wa innahum te dëgg-dëgg ñoom la fii shakkin ñoom yéeféer yi ñu ngi ci sikki sàkka min hu ci téeréb Seydina Muusaa boo bële waaye it la fii shakkin ñu ngi ci dengi dengi alayhi salaam fii shakkin minhu ci dengi dengi ci bés boobu ma ne yooyu yawmal qiyam waaye it la fii shakkin min ñu ngi ci dengi dengi di sikki sàkka ci li nga xam ne mooy alquran ji murid nekk nag ci loo xam ne mooy fii fii nekk daal ci loo xamante ne seen xol du ci dal loo xam ne moo dañ koo gëmul nekk ñoo xam ne daal boo seen xol daa ànd ak benn ñëkk-ñëkk ak benn nekk lu ko toog ci toog xottu nen ngir bañ koo nangu daal nekk ci dengi dengi ci sikki sàkka min hu murid nekk ci dengi dengi suñu borom ne wa inna dëgg-dëgg kenn ku nekk ci ñoom lama la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum waat naa ne sa boroom de dina leen matal ba mu mat sëkk li nga xamante ne nii mooy a'malahum mooy li nga xamante ne nii amul kenn ci ñoom lu dul ne sa borom de dina matal ci ñoom af a'malahum seen jëf yi ñu doon jëf mooy seen pay de dinaa leen ko matal ku jëf lu baax ah nga fekk lu baax ku jëf safaan nag fekk fa lu baax innahu dëgg dëgg moom sa borom bima na ci li nga xam ne moom la ñuy jëf fii ci kaw suuf ñoom yéeféer yéeg ñi gëm ñépp xabiirun ku ko peeg la ku ko dëñ kumpala koo xam ne ku ko xam la de kon nag ma wax la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fastaqim kon nag fa woora lool nekkal ci kaw lii ma la teg muy lislaam bi muy alquran gi sa sunna sii ma la teg moo tegu ci te wax kama umirta comme ni nga xamante ne nii alhamdulillah noonu lañ la ko digalee woo yéeféer yi woo àddina bi ngir dugal leen ci li nga xamante ne moo yiiw ak lu la ci man di fekk waaye sa digganteeg sa borom dee ci ne na mu xam ne kamaa umirta comme ni nga xam ne noonu lañ la ko digale waman taaba maak ak képp koo xamante ne nii dafa gëm dellu ci boroomam maaka ànd ak yow képp ku gëm ànd ak yow moom itam liñ ko teg na ci teg diina ñii na ci teg moo tax sharaf la allah ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam coow waral la tegu ci ak ñi nga xam ne ñoo dellu nan nga nangu gëm ànd ak li nga xamante ne nii waman maaka ay waay loolu ndaw sharaf daay lii li mooy teraanga ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne walaa tatxaw te bu leen beew rek mooy bu leen ko fi bàyyi di topp leneen déedéet mukk bu leen beew ci alquran ci di daganal loo xam ne daganalu ko di xaraamal loo xamante ne nii moom moo ko daganal waaye bu leen mooy seen borom te bu leen wuteeg alquran ji ndax lan ñoom diwkat ñoo ñu yoral suñu sànqal moo ñu yoral mbir mi àddina bi ñooy première puissance manu ñoo def lu dul ñuñ def su ñu waroon ne déedéet ñi nga xam ne daal mooy yonent bi alayhi salaam lii lañ ko teg te ci la masa ne kon yéen ñii ñëw te saxaabaan yi lii lañ newoon ba génn àddina seen taalibe yi waaye ñun ñii ba àddinay tukki ku nekk aaya bii day wax ak moom xam nga laaya bii nag ne nag lii la boroom xam-xam yi doon wax ne nañ ko jeexal bare innahu naka dëgg-dëgg sa boroom bi maa taamalu na ci li ngeen di jëf basirun ku ko gis la te mu ngi leen di fuglu wala tarkanu te nag bu leen nekk ñoo xam ne da ngeen di jeng ila alladhina zalamu jëm ci ñi nga xamante ni ñoo tooñ seen bopp tooñ seen boroom di bokkaale kat bu leen jël seen xol seen idéologie seen économie seen lépp ngeen jengal ko ci ñoom di def ni ñoom di doxale ni ñi fatamassakumu naar nekk di weddi seen borom comme ñoom niñ koy defee ndax bu ngeen ko defee rek fatamassakumu naar safara ca saase dina leen laal ndax lan mooy fii lay tàmbale ci àddina comme ñoom dund ku karaj gi gu xat gi ñu nekk fii ci àddina mu xat lool bari nañ alal PIB bi du dox waaye kenn amul sécurité ak campagne bu ñëw thème bi jiitu bi nga xam ne mooy bi dina mag bi ñuy waxtaane mooy naka la ñuy def ba am li nga xam ne ak ak ak kaaraange ci dëkk bi te ñu ko masa am ndax dañoo weddi seen borom loolu mënu ne kon nag képp koo xam ne dafa topp ci seen yoon yow jullit bi na leer ne boo leen toppee rek rukoon ci ñoom daal di dale ci ñoom ca la ñuy dox jàpp ne moo gën ba fëlan alxuraan fële naan système yi ñu indi moo gën jullit ñoom na yem ci kër gi kese ngay jullee ko woor bu la neexee ak yooyu fa tamassakumun naar suñu borom ne bu ngeen koy def safara di leen laal moo tax fii jullit ñépp xoolal ma réewu jullit yi topp yéeféer yi naka la seen dundu mel wallahi ci safara lañ ne mooy ne ni ñuy nekk ci ñàkk ba pare du ñu am suñu borom nekk ñoo xam ne dañuy dépendant di mooy suñu mbir yépp wéer ko ci ñoo xamante ne nii dañ lay wax ci kaw nii ay moo yoo xam ne bu jëf ko jotee dëgg-dëgg jëfuñu ko wamaala lakum nag du leen ñeel comme fii ci àddina waaye fa tamasaku mu naar bu ngeen ci continuer ba deewe noonu wàjde borom bi bàyyi ko ndax mbir àddina yak ñeneen kon safara bu maggay dina leen laal wama lakum tadu leen ñeel min dunillah wali borom bi tabaaraka wa taala wali mbunugaloon min awliya kenn ñoo xam ne ñoo méngoo seen mbir di leen ci fem di leen ci protéger amul summa la tunsarun te kenn du leen dimbali wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana